A'uuzu billahi mina shaytaani rajiim. Bismillahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu ala rasulillah. Mawlaana rasulillah. Muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu. Amma ba'du fa yaquulu rabbunaa tabaaraka wa ta'aalaa fi suurati Aali Imraan. ala nabiyyina wa alayhim afdalu salaati wassalaam baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim yowma tajidu kullu nafsin maa camilat min xayrin muxdaran wa maa camilat min suu'in tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan baciida wa yuxaddirukum allahu nafsahu wallahu raufum bilcibaad suñu boroom azza wa jal di wax ci fanweeru laaya bi ñu ne yawma bés bi nga xam ne tajidu lay fekk lay trouver kullu nafsin bakkan bu ne maa amilat li nga xam ne moom la doon jëf min xayrin ci muxdara dina fekk ñu daldi koy teewal wa maa amilat waaye li nga xam ne moom la jëfoon min suu in safaan ci lu ñaaw dina ko fekk it mu daal di teew waaye nag bu gisee lu ñaaw li tawat du moom bakkan boobale dina mëbët lool sopp lool law na baynaha wa baynahu amadan ba'ida aay waay bu ne woon digganteem ak jëf ju ñaawam ji waay waay gab distance bu gudda gudda gudd boo xamante ne nii daana otoraay manu ko daw wa yuhaddirukum allahu nafsa suñu boroom tabaaraka wa taala ne wa yuhaddirukumullah mu daal di koy waxaat baa mu waat ko répété waat ko ne borom bi tabaaraka wa taala de mu ngi leen di mooy tëndakuloo nafsahu boppam mooy tëndaku leen di mooy seen borom tabaaraka wa taala di mooy borom bi ta ci xam di tey taylu xam leen ne borom boobu man mu doo dee wax leen ne moom mooy gi nga yaatu ma ne waaye nee na moom mooy ki nga xam ne shadidul iqaab ki nga xam ne moo tar mbugal ñu ne wallaahu te borom bi tabaaraka wa taala ra'uufum mooy aji ñeewante bil ibaadi di sopp lool ñi nga xamante ne nii jaam yi qul waxal yow rasulullah sallallahu alayhi wasallam in kuntum tuhibbuuna allah bu dee nekk ngeen yéen jaam ñi ñoo xamante ne nii da a sopp borom bi tabaaraka wa taala fattabi'uuni ay way gaaw leen ngeen topp ma ku bu sopp yàlla rek li koy wane ne sopp nga yàlla mooy ngeen topp ma yuhbibkumullah bu ko defee borom bi tabaaraka wa ta'ala dina leen sopp wa yaghfir lakum mu jéggal leen seeni ñaaw wa yaghfir lakum dhunubakum mu jéggal leen li nga xam ne mooy seen bàkkaar yi wallahu ta borom bi tabaaraka wa ta'ala xafuurun mooy aji yaatu ak njéggal raxiimun aji yaatu ak yërmande ak yërmande kon nag lii mooy lan suñu boroom tabaaraka wa taala daf ñu cee xamal këni soppug yàlla moom du mën a ne lu dul nga jaare ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy topp sunnaam wala loolu mooy li nga xam ne mooy li gina a mag ci alaamatu xubbi rasulillah wa xubbillah mooy ittibaau sunnati rasulillah li nga xam ne moom la fi bàyyi alayhi salaatu wassalaam kon nag mu ne qul waxal ba léegi atiyu allah waaye waaye topp yàlla waaye war rasuula waaye boroom boobu yàlla moom moo nanguwul kenn di ko topp lu dul nga jaare ko ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam war rasuula ak ndawam bii mu leen yebal alayhi salaatu wassalaam fa in tawallaw bu ñu dummóoyoo nag fa inna allah dëgg-dëgg boroom bi tabaaraka wa taala laa yuhibbul kaafiriin moom de soppul te bëggul ñi nga xam ne ñooy way weddikat yi yi nga xam ne dañuy bañ di foñu ne duñu topp yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi suñu boroom tabaaraka wa taala mu wax ci laaya fanweer ba ñett ñu ne inna allaha dëgg-dëgg boroom bi tabaaraka wa taala mel ni danaan jaam yi kaay leen ma wax leen ñi nga xamante ne ñoom ñooñu ñoom laa sopp te ñooñu mooy ne dañ koo jaar nooy ñoo xam ne ñoom ñoo laq ñoo làmb li nga xam ne sama cofeel gi nga xam ne ba pare tànn leen ci mbindeef yi comme ni nga xamante ne nii noonee laa tànn yonent bii ñu am na ñeneen ñoo xam ne tànn naa leen même bu dee ne moom mooy seen kilifa ñoom ñépp waaye kaay leen ma wax leen ñeneen ñoo xamante ne nii ñoom cofeel googu ñoom am nañu ko de inna allaha dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala istafa daal dinay belli daal dinay tànn aadama ci mbindeef yi mooy tànn na ki nga xam ne mooy seydina adam alayhi salaatu wassalaam wa nuuha ak seydina nuuh nabiyullah alayhim assalaatu wassalaam wa aala ibrahima ak waa kër seydina ibrahim alayhi salaatu wassalaam am ci mufassiruuna yi ñu ne ñoo aala ibrahim di mooy ci boppam mooy seydina ibrahim ci boppam borom bi tabaaraka wa taala topp na ko bu dee aala ibrahim mooy njabootam ñoom seydina ismail ñoom seydina ishaaq ak yaqub ak asbaat yi comme ni nga xam ne noonu la ñu ko gise woon ci jataay yee ñu génn bi ñuy wax ci wàllu yi nga xam ne mooy ne ñoom ñépp inna diina inda allahi lislaam kene tëdd dundin wi nga xam ne moom la borom bi reconnaître fa borom di tabaaraka wa taala mooy wommatu giita mooy lislaam tuddoon nañ leen foofale kon waala ibrahima borom bi tabaaraka wa taala moo tànn ñaa kër seydina ibrahimul xalil alayhimu salaatu wassalaam wa ala imran ak waa kër Imran alal aalamiina ci seen ci kaw mbindeef yépp moo leen tànn bokk ci tànneef yu mag yu borom bi tabaaraka wa taala zurriyatam mu nekk nag yoo xamante ne nii ay famille la ay descendance la ay njaboot lañ yoo xamante ne nii ñii ba'duha min ba'd lenn li ci ñeneen ñi lañ jóge mooy Seydina aadam mooy ki nga xam ne abul bashar Seydina Nuh borom bi alagoon na ñépp ba bàyyi ko fi ba na woon waj'alna dhurriyyatahu humul baaqiin ma def ñi nga xam ne ñooy njabootam ba mbënd mi ñëwee ñoom la fi ba ñoom ñoo fi des waaye waa ala ibrahima waa kër ibrahim ñii ci waa kër Seydina Nuux géey lañ jógee waaye it waa kër Seydina Ibrahim waa ala Imran ci ñoom ñoom fan lañ jóge ci waa kër Seydina Ibrahim alayhimu salaatu wassalaam ñii ñépp ñii sëtu ñii lañu voilà mooy ñoo bokkante ci noonu ñu mel noonu nag lañ mel ci giiw di dimbali wante ci wàllu diine ci li nga xamante ne mooy li leen fi borom bi tabaraka wa taala ëndee ñu daal di ciy teg seen diggu tànk te duñ ci jóge kon nag mu ngi noonu le léegi nag nga ne ma moo waay yow de moom ah wala moom moom wa zurriyatan ba'duha min ba'd kon nag lenn li rek ci ñeneen ñi lañ jóge mooy ñoo bokk yiiw gi nga xamante ne moom lañ doon joxante te tamit ci wàllu deree it dereet it noonu la ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo bokk benn lañu ñii ci ñii lañu jógee wallahu tabaram bi tabaraka wa taala sami'un aji déggaa koon la alimun aji xamaa koon la nga ne ma ah man nag am na lu ma jaaxal mane ne la lan mu ne daa ñu ne wa ala imran waa kene imran te yow waxoon nga ma ne saar bii mooy suuratu Ali Imran waxoon nga ma ne bala nga di nga wax kii biir saar bi wala tur bi jóge mbaadu fii ma ne askay ah wax nga dëgg kay turu saar bi fii la jógee muy wa Ali Imran bii borom bi wax ne moom itam moo tànn waa kër Imran léegi nag waa Imran mii mooy ban Imran loolu li ëpp ci mufassiruna yi te lii ñu lay wax wax ju njëkk ji mooy li gën a lëng te moom la ko mel ni ñoom al imaam al Hasan Yasaar al rahmatullahi alayhi daal di wax mooy lan kene aali imran bii imran bii nii mooy euh, mooy baayu sayyidatuna maryam ibn bint imran alayhim asalaatu wassalaam moom lay wax mooy baayu sayyidatu maryam léegi nag loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër kanta jële nañ beneen wax boo xamante ne ci muqaatil lañ ko jëlee moom mu ne moom kii la non kii mooy imran bii nii mooy baayu seydina muusa ak seydina haarun alayhim assalaatu wassalaam waaye loolu ginu la dëgër voilà parce que li koy wane mooy li ci kanam keese laaya bi tegu ci laaya bii loolu moo koy wane ne imran boobu lay wax mooy fi suñu borom di wax ñaan laaya bi ci tegu mooy laaya fanweer bi ak juróom mu ne id qaalat imraatu imraana fàttalakul mi nga xamante ne nii ci la soxnaay muy soxnaay Imran ba mu waxee te soxnaay Imran mii ñépp xam nañ ne te ijmaa la ñépp d'accord nañ ne kii Imran bii muy wax mooy yaayu ki mooy baayu Seydina Mar Sayyidatuna kon mu ne day wane kon nag Imran ala Imran bee mooy waa kër Seydina Imran mi nga xam ne mooy bàyyi sayyidatu Maryam alayhim assalaatu wassalaam nga xam ne moom mooy maamu sayyidina Isa alayhi salaam ci côté yaay ndax moom amul baay noonu njaboot gu te su sell goo gële ak seen yaay mi nga xamante ne nii mooy Hanna bint Faqud radiyallahu taala anha wa ardaaha kon nag loolu mooy li nga xam ne mooy gën dëgër mooy wa ala imran bi mooy njabootu sayyidatuna sayyidina imran bi nga xam ne mooy abu maryam wala di bàyyi sayyidatu maryam alayhim assalatu wassalaam kon id qaalat fàttalekul kon tur bi foofu la jóge aala mooy waa kër ci wàllu yiiw ci wàllu cofeel ci wàllu teg seen tànk fi nga xam ne noonu la ko seen waa bàyyee seen ndayee tege woon ñooñu ñooy aala diw nga xamante ne nii mooy ci topp yàlla jeex ci yàlla di xeeñcu li nga xamante ne nii mooy yiiw mu ne it fàttalekul xaalat bi nga xam ne ci la wax imraatu imraana ci la soxnaay imraan wax id xaalat keroog bi nga xam ne moom lay wax kon mooy kan Hanna bint Faqud wax nañ la ko comme ni ko Mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu anhuma waxe lan la wax mu ne rabbi i yow sama borom inni man de nadartu laka man de daal dinaa nidar ñeel la maa fii batni li nga xam ne moo nekk sama biir bii ndax mooy dafa ëmboon dafa amoon koo xam ne dafa wannoon lor mu nekkoon ko enceinte nag mu ne yow borom bi man daal nidar naa li nekk ci sama biir bii muharrara mu set wecc nekk koo xam ne dafa denc lépp daal di sell ngir yow kese yow ki ma ëmb moom pour yow kese la boolew ma ci keneen yow laa ko ni daral pour yow kese la bu juddoo ci yow kese ci sal chantier ci li nga namm kese ci lay nekk fa taqabbal minni kon nag borom bi tabaaraka wa taala waay waay yal na nga ma nangul man man Hanna bint Faaqud mi di soxna Imraan radiyallahu anhuma innaka dëgg-dëgg yow borom bi tabaaraka wa taala anta sami'ul alim yow de yaay aji déggaakoonu ñaan al alimu yaay aji xamaakoon li ci damaa'iru nit ñi li ci biir nit ñi man mi nga xamante ne yitte gi mooy ndax mooy dëggu ci man te lool rekk mooy li nga xam ne moom laa soxla ci ëmb bii ma ëmb koo xamante ne day set wecc ci lépp dañ ci lépp lillaahi ngir yow borom bi tabaaraka wa taala léegi nag ginnaaw bi mu waxee lii moo ana nan la mujj lool la ñuy gis inshaa allahu taala ci jotaay bi di ñëw wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in